xam naa ne présentation bi ñu ko def sax waaye ci ñi ma xamul man la jeexal maa ngi def ci ma laaj ci jàllbaatu sëriñ bi man bu ma posé question damay def pour contribution rek nga xam naa ni ñi ma xamul fu ma def maa ngi def ci biir kër gi te xam naa ne bu dee benn semaine sax dund naa ko ak maam laaj moom jëlee mu voyage ma doomu boobu doomu ma xale ma jëm laa xam nga man bi may gën a nekk xale dama liggéey léegi trop Abdoulaye Ndieguène turandoo sama rek su ma daan dem Qatar man daawuma paas maama laaj bu daan mayee jiyee maam Amida buy may maam Amida dama naan ko man bu ma may dinaa dem ba man daaw ma boole ci ginnaaw dama ko daan noppa léegi man li ci ëpp yaayu suñu ñaar bii moo muy yóbbaale mais heure bu ma dugalee ci dara yëpp affaire daal day ñëw génn moom dina ma wane wër ba génn waaye ren gi damaa génn may jooy jooy yu métti billaahi wallaahi wa tallaahi te sama kooru tey jii may jooy jooy yu métti ba kaar yi jàppaat la ñoo nga buntu kër maam Pape boobu sa yaay mu ngi toog ci oto bi fenêtre bi mu jàngandoo mu ngi jàng kumpu kumpu bi foofu la oto bi gaar demul loolu daal mu ma wàccee may jooy dugg ci biir kër bi ma duggee maa ngi fekk maam Ami Dia ak maam Allah maam Ami maam Allah ñu ngi toog ci biir bi maam Ami Dia ñu toog nii ci wetam nii ak nii bi ma dugg see di jooy di jooy maam Ami Dia waaye looy jooy ma ne ko maam man daal Abdou Razak na ma toog moo ma waajoo ci nii mu ne daan ah, ma ñëw nga toog nii yow xaw looy jooy yow soog nga looy bëgg di dem foofu foofu loo koy wut ba may gën di jooy nga xam ne man yàqule naa dootuma demee mu ne ma waaye toogal nii di nga dem incha allah wallaahi rabi mu ne ma di nga dem sa boobu kaay ñu lay way di dem maa ngi dégg way amoo du ñoo ngi siyaare sama ko dund man nii man maa ko dund bi ma ma ko indi banaana ba waaye ji daal dugg nañ ñëw man maa ngi tëdd nii di jooy mu jox ma palaay bi mu wusu baraana bi xaw ma dafa xaalis bi waajal ko joxam déet mais moom moo ko génne ci poosam jox ma ak wusu baraana ma dugal dem man fàtte naa ne dafa amoon ma jóg maa ngi sol pantalon ak chemise ma jóg génn noonu di xool ba am kaare dem bi ma génnee ci buntu kër yi tant que wala jàkkaarloo ñett ñi ak jaroon commissaire ñaar ñoo démb woon foofu bi ma dugg see bi ma taxawee fii naan taw mu ne ma demoo ma ne ko dee dematu ma mu ne ma tey daa ñëw ma ne ko dee baax na mu ne ma ñëwal nga ñëwal ma jaar ci fenêtre bi dugg ak sama mbuusu banaan dugg nii bi ma duggee yëpp grand boobu bi mu solo moom la dem nii dugal ma ci biir ak borom bëggee mu baax Ousseynou moom dañoo dugg ba INDR fa lañ ko wàcce mu ñibbi man daa leen góor ñi sax ndax dinaa dem waaye bu ñu yëgee Fatal ba Prodac dina la dama yow moom bàyyi naa la yow moom bu yemoon ñëpp jëlee ci yow moo leen ne leen loolu kon bu yemoon na ngeen xam ni ngeen yor bu baax ndaxte tamit yombul koo xamante ni bokkuma sax lu mu wax waaye lu mu xalaat mu am kon loolu du caaxaan du caaxaan ba pare tamit jëmm yi nga xamante ne moom la ñu yàlla boole man ñu bëri sax dañ naan gëw ay daay laaj yooyu am xëy gëm naa ko bu baax damay football damay def yooyu mais damaa xam sama bopp lu leer laay def te moom moo tax daf may woo foo xamante ni heure boo xamante ni kenn fa nekk mooy sax du fa nekk mu teg ma wax ay wax def lii daara lii dafa lii am jëkkati lii jox teg ma koo xamante ni su ma soxla sax dem di taxawaay wala nekk yenn bala koo xam ni noppal na la jaamu yàlla la lay wax defal lii defal lii jox loolu lu baax ba man fi mu ne nii man ku ne xam ni koñ ba boo ma laalee journée laay xeex ak yow journée moom mii moo ko tim ci man bàcc yonent bi boo li may wax nag dafa ñëw sama xel nii rek moo koy wax même bu amul sax li ñëw sama xel rek dama koy wax. am na. Euh, dañuy alal mën njëgal demoon na ba lu mu xalaat ndax du jar mu koy ñaan yàlla lu koy demee dama bëgg ngeen xam ni le 14 incha li tax ma ne appel limité la képp ku ñëw le 14 toog lu nekk sa xel la jarul nga koy ñaan dégg déggu leen ma de. alal moom jigéen daan def lu nekk ci xelam ndax du ko ñaan yàlla da koy def la ko toog toog lu nekk sa xel bu ko ñaan ndax alal moom jigéen day teew ba ku fa teew ku ci ne dina xam lu nekk ko xamee moom dina ko def ci xelam te bu nekkee ci xelam nag yàlla da koy <laughs> te dina ñëw am ñu na ñu muy àndal de waaw xam nga gars yi ñëw. dëgg la xam naa dañu ñëw xam naa xam na gars yi waaw xam naa ni waaw. incha allah comme yàlla na yàlla defal leen. waaw loolu contribution bu ndaw rek la woon comme man tàmmaa wax ci mbooloo damay jëm rek. li ma question boobu posé. moom mooy ni ama yàlla dañ si wàcc nit ñi koy jaamu. ku ci ne xam ne ni ñuy jaamoo yàlla. li mu tere ak li mu digle. te nit ñi dañuy wax naan boo deewee juróom-ñaari mètre percale moo lay toog man déedéet man man déedéet. waaw nga xalaat nga. waaw ndax euh, malaayika bu la dikkee ci bàmmeel bu fekkoon ni bu gën a weex la percale kon nag man balaa ma dee sama bopp ko peinture ba mu weex dañ ko kon kuy dem ci biir bàmmeel gëm naa ni leneen nga yóbbaale mooy jaamu yi ngay jaamu fi yàlla ci kaw suuf say jëf sa xol nga yóbbaale dafa am lu ma jaaxal nag ma bëgg koo laaj sëñ bi leeral ma ko mooy que ni yàlla dañoo tàkk ñu jox ñu ay cër ay cër ñun ñëpp ay loxo bët baxan ak lépp yàlla dañ koo jox euh, jox ñu xel jox ñu xol seen léeg-léeg sa loxo topp laal lu wër sa laal sa bët léeg-léeg mu fab xool lu mënta xool donte sax léeg-léeg ñu la benn xool nañ la bu may waaye gars yi parfois ñu xool ndax yi def cinq minutes waaw pour waaw euh, sa tànk léeg-léeg mu dem foo xam ni waru faa dem sa biir léeg-léeg nga def ci loo xam ne leer nañ la te li ngay def ba umat bi doo ko tay de yaa koy tay def ko su ci leer na li ciy def nii riba la fu ngay dem leer na ne yàlla da koy tere li ngay wax leer na ne yàlla bëggu ko te yaa ngi koy def di ko wax. beneen bi mooy sa xel léegi xel xalaat affaire yu affaire yu doy waar xel léegi mu xalaat yu kéemaane nga toog sa xel nekk ci yoo xam ni. maa ngi lay mm-hmm. waaw boobu kenn dégg ko. li ci des mooy xol. yéen ñu def la dara nga jëndi ko xol mooy jëndi waaw. mooy bëgg waaye mooy jëppi léegi nit da desal dara nga jëppi ko bañ ko sa biir xol may ñaar ñett may laaj ñett yooyu muy sa muy sa muy sa cër di sa xel di sa xol ndax ñoom bu ëllëgee yow la xiyaam daf dafay am euh, ñoom comme ci yow lañ nekk wax ni yaayam moom ma waxee ko noonu ba xam ne bu taxee yow la xiyaam ñoom dañ lay défendre wala dañ da ngay layoo ak ñoom maanaam est-ce que ñett yooyu nañu am nañ bàkkaar waaw muy mu muy cër xel ak xol ndax bu yomal xiyaamee da ngay da ngay défendre ñoom wala da ngay layoo ak ñoom ci yu yu yu yu yu bon bon fa nga daan yu bon ya nga daan xalaat ak pen ya nga asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Mor Seye Kër Maam El Hadj. sëñ Mor yàlla nañu yàlla xëy ci yow. moo tax mu koy wax. dañu posé question de. dañu mën a posé question. ma lay tax rek chaque jour. li tax ma koy wax mooy. ku dul yow. te jëmm ji moom moo tax. te jëmm ji moom moo tax ndax man keroog li ma lay wax ne la ñii mën nañ maa seede am na ñu def bii Moussa Dieng wala Moussa Diagne lañ bokk dañuy ñëw suñu kër mën nañ maa seede di fa xadaral rek ajuma dañuy taalibe jàngiñ ko fii jàngiñ ko faa xaw ma dara man damay toog fii da ngay xalaat bëgg koo wax ndax man jàpp naa ne dëgg la ndax bu ay jaaxaan ñëpp ñu toog fii di perdre seen temps il est deux heures moins wala ñuy jot ñu nekk fii di perdre suñu temps ay kilifaay toog fii ñoo mag foofu di la déglu te saa boo waxee ñu apprécier foo dem am nga loolu. président Awa taal bi moo ko laaj ci taax ko ci génération bi muy Serigne Moussa Ciss di gërëm ñëpp. gis na bu soobee gis bu doon soobee gis sax moom lañ moo la may sàmm gisuma ko laaj la yàlla moo dogal mu dal fii ci mbedd mi mu nekk loo xam ne nii ay xew yoo doon vraiment xiraam xam naa ni nit ñi dañoo dañoo xam rek waaye tey kon kenn du nelaw ñëpp ay gis toog waaye sant ndax ñi toog ñoo war a toog kii wax moo war a wax ñu déglu ñoo war a déglu léegi li may wax mooy dama ko doon bëgg a wax xam naa dama koy sax xaw a bàyyi ndax mbóot bokk na ci mooy suñ moo saali jigéen wootewul ku moom wootewul ku maamam wootewul ku baayam li mu wax la laa ilaha illa allah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man sama wax leer na mu ngi tudd sëñ Ndao ndax moo wax ko dégg muy moom kenn jëlu kenn la ci ko muy maam ak laaj kon nag leer na ma li may wax du ko wéy def sëñ Ndao waaye damay wax rek muy xamul dégg ñu naan maam alaaji maam alaaji maam alaaji nit ñi wóorul ko ko walaay yàlla tax ñu wóor te yàlla ñun ñu mën nañu dëgg xam ko foofu ñu am ci référence Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sori na ci ñun Cheikh Tidiane sori na ci ñun ki ñu gën a jege te waxal ko dafa sori sax ci ñun mooy doomu alaay moo tax ñu wax ak ñun ci loolu mais du ko lu doon maa wala lu doon wala lu doon baayam déedéet man wóoruloo woon man wóoruloo parce que li may wax wóoruloo tey pour que ñoo def mu wax ñoo war a baaxee ñaar wala déedéet parce que xam naa ne loolu xamu ko sax moom mu kenn nga dégg dégg daaw waaye daal di maa xalaat moo ko wax niveau bu xeex na lii laa koy waxee ku nekk ci niveau bu xeex na parce que lépp loo mën a def ci àdduna muy safaan ak muy bànneex soo koy moom laa jël kon moom laa am. moom laa am moom laa am ku ko bëgg bëgg ñëw ku ne soo waxtaan nga suñu ñëw. Oh. ba pare nga koy bëgg ñëw yaakaar naa ne loolu suñu diine wax dëgg yàlla ñu ne kon naa naa li ma bëgg rek ñu waatal benn question laa doon laaj wala ñu wax rek mooy benn xaw ma ni mbéy maa ngi si alxaaj moo di dégg na wax laa ilaha illa allah alxaaj moo di dégg na dund laa ilaha illa allah parce que wax bi leer na wax bi leer na quoi boo ko waxee nii leer na mais man ci wax am na leneen leneen loolu laa bëgg ñoo baaxee ci beneen bi toog mooy dama bëgg xam ba xam moom alaaj bi moo ko bëgg ñoom li ñëpp dem wut ñoom di toog di ko wóotal yàlla di ko dund yàlla ci xaalis dara yéen a yàlla lañ doon dàq loolu est ce que orientation jublu la waaye yëngu la woon ci comme bi sëñ Ba waxee sa laaj rek wax bàyyi ba kenn waxul damaa bëggoon ba xam ba xam ñoom boobu la ñu la ñu séddoon yàlla wala fii ci àdduna la loolu daal laa doon maa ngi jéem lu baax di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm waa kon ñëpp di gërëm waa kon ñëpp asalaam. salaamaaleykum. yàlla ak kon jërëjëf. ñu jënd alaaji Fatick yi ñoom. kon nag man dañu maa dund ma wax mais tey naa wax. man sama maama toog bu tax moom maam Alaaji Mbay kontaan di ko tiitaloo moo tax nag tey jii ma jël kàddu bu wax te li may wax mooy lu ñu ñëpp di toog si waaye dañu leen teral sama maam bi moom xam ne teral nga dafa lu muy tagg maam Alaaji Ñaŋ Sénégal yëpp dégg nañu lu muy tagg maam Alaaji Ñaŋ loolu laa ma li may wax waaw waaw asalaamaaleykum man la ma fekk ñu ngi ziar bu baax ñu ngi ziar bu baax mu daal ñu ngi ziar bu baax sëñ bi yàlla na yàlla yàggal suñu kanam ndax yow sag na man nag lenn rek laa doon laaj te bëgg naa tamit nga leeralal ma ko ndax damaa dégg ñu ni Alaaji Abdu dafa mos a ñëw ci saal bi fekk ma walaaj mu toog mu ni ko njëgën yow boo woote woon kenn du am taalibe ndax maam laaj na ko waa lan moo tax nga wax loolu mun ko ñoom bu ñu woote woon taalibe ñi woote ñi woote ñooy doon say taalibe yow ñi woote ñooy doon say taalibe bon ma bëggoon laaj nag ndax la tamit lan moo taxoon mu lan moo taxoon alaaj wax li ci des rek mooy di la sant rek di la gërëm parce que keroog sama ñaanu papa dama doon jël kàddu ma ne ma doo jël nit nag bu la defalee lu baax da nga koy wax sama papa dafa génn àdduna keroog bi mu nekkee ci biir morgo barke Cheikh Tidiane Chérif sëñ bi moo jàpp sama papa moo téye ci sama boobu papa demoon na ko France ba ñu def mu doon na wax ni naaw daañu ba trois heures bi comme que trois heures la ñuy denc mu ñëw ci denc bi tourné dem mais daf koo wëcc ba Cheikh Tidiane ci ci suba ji ci suba ji mu ne yow laa doon woo téléphone ñu tànnante ci jumaa ji ci jàkka ji mu ne yow laa doon woo téléphone ñu dem ci kër gi ma yaakaar ni day ñibbi mu dem ci jàkka ci jumaa ji moom moom moo ñekk sax ci morgue bi ba ci yoon bi ñëw bu koor gi ñëw ñoom fa la ko fekk sëñ bi nag man la ciy gërëm bu baax a baax a baax parce que ñoom rek sax la sax ay dee sa sëriñ taxawu ko sax ay dee sa sëriñ taxawu ko loolu rek sax la man nag mën moo lu di la ñaanal yàlla nga suuf sama bi ay at yàlla nga suuf sama bi ay at maa ngi leen sànq li nga wax juumoo Mawla bi ñëw du ñëw moom kese ndax Mawla daaw lekk rek di wéet ku ne ku daaw lekk di wéet nag ah du teew di wéet moom tamit asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw orange lañ. waaw di jégalu kàddu gi. ndigal la. jégalu waa la baax. di jaar ci taw bi. waaw. léegi kii bi ñu ngi seen bara ak sëñ Moussa xam ne moom moom na sama waay boo génnoon message bi ma ci envoyé bu fàttali ma fi la yaakaar naa ne loolu rek kontaan kontaan nañ ci rek soo am nañ ci kontaan bu baax. fii wax dëgg fi maa waxee man sax xaw ma pour nekk ci ay tontu yooyu mais da nga ne ndax loolu am na. mais biir alaaj ab bu ñëpp nee nañ bii la toog daan ne man damaa bëgg liggéey alaaj mooy jigéen ngir yàlla lu ci loolu dugal ma àgg loolu kay jeex na wax. Hmm. loolu loolu jeexal na wax jarul sax ci biir bopp léegi bi ñu ñëw ci waxtaan bi sëñ bi da nga mandarga yu wëri benn mooy xol bu yaatu waaw xol xol bu yaatu mënut a mënut a weesu jël ñëpp mën naa ko jël ay njabooti jàmbur jël mu gënal la say njaboot hmm. waaw xol bu yaatu tamit mënut a weesu gars yi fii ni ñuy coow yëpp nga jox leen ko pare ñu dem seen yoon nañ ko dënnu bi du muñ ci loolu du muñ loolu sama xaw ma kenn. Mhm. te gars yi li ñuy wax yëpp moom moo leen ko jox. dëgg la ah. xaw ma dara nag kii ma dara ne man loolu laa. dëgg la jeex na. boo boo boo ma keneen xaj di wax tamit deuxième bi deuxième bi da nga ne. yaram bi. yaram way nangul yàlla rek mooy deuxième bi. waaw yaram yaram ween nag nangul yàlla. xaalis tamit mooy loolu mooy boobu noonu. mooy yërëm nañ lépp yërëm li ñuy wax yërëm na mag yërëm na ndaw loolu waaye ba yërëm ñu ko am dafañ badaal mais quatrième bi nag dangay def bu ñaan ko ñaan pour dem xadratul kursi mhm. loolu leer na loolu moom ci man maa ngi man maa ngi ma wàll ma amee ak tuuti yow laa kawe mais loolu loolu ñun leer na ñun lépp parce que bu dul maam alaay yi ñun suñu sëriñ rek mën naa wax ni suñ suñ mënul rek boo gisee comme am na benn benn waay ñu doon wax loolu mu ne boo gisee moom alaay yi mel na buy nelaw boobu Cheikh Yane moo taxaw Cheikh Yane nag ku koy ku koy ku koy gis yaakaar naa doo ko gis beneen bu dul ci yàlla waaw loolu daal tamit daal di waxaat di ñëw di di di di ko di bëgg a laaj parce que da nga daa dem ne Cheikh Yane Cheikh Omar Foutiyou dañ ne ko dañ ne ko maanaam dañ ne Cheikh Momadou Xaari amoo amoo lu dul jox li ma ko wax li nga wax li nga yor yëpp li li ko wax dëgg yëpp defal nañ ko waaw ma seet ma gis kenn ku toll ne toog Cheikh Omar Foutiyou jigéen Fuuta ba Qatar ku ñëwaat joxaat ko seen maam nit ndax moom tamit li nga ko waxoon tee nee moo ne ko waxaat lii wër parce que moom xam naa ne du ah teewoo na tàngaay boo xam ne doo ko caaxaan. Mm. te du nag gaa yëpp dem di mu ñëw wuti ci la loolu bëggoon naa mu a di di di di kii nag di di di la sant bu baax parce que ñun suñu wéy bi suñu demee ba benn suñu kër sax laay wax ñëpp jox ñu respect bi ak léegi yëpp te grâce à toi léegi dañu dem suñu kër gaa yi bi maa ko gën a ñu naan ma naan a jiite te daa di ñuy jël loolu lépp ñu ko laaj teg ñu ñëw foofu noonu ñeneen wu ma ko ma la bëgguma sax ay jiite ay affaire yooyu ñeneen la koy porté ñu ñoom ba pare ñu yàq ak yow rek am ku ne am nga xam am nga xam te rek la am rek ci ñun ñun ñun taalibe yi ñu ngi defaraat suñu toogaay defaraat bi nag du rek ñëw daayira yi du rek ñëw ci ay ci taalibe yi waaye ñu def naan nañu fonk lu ñu yor ba ku ñu gis dina xam ne lu ñu yor fonk na nañu bàyyi doyul yi doyul yi mooy lan koy jox koo am man dafa xamoo ay taw xam ngeen ne daf leen taw dafa leen takk ay problème kër maanaam am na loo xam ne duñu fekk mukk ci àdduna dañuy xool ay xool nga li ngeen leen fekk eh. kon nag nañ leen xam bu baax li ngeen di fekk na ngeen xam bu baax li ñuy yor kii mooy moom alaaj ba soo fi nañ ko xam nañu xam li ñu yor nañu joxe billaahi ku ci taxaw yan taxawaay bu war ñu ko dund ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk ba kon nañu gën a góorgóorlu nañu gën a jox ku baax ci cër ñu ko gën a jox cër li ko dëgg la mais li ma li may wax lépp lu ma wax ndax ñun ñëpp a nekk waaye dafa am lu bëree bëri lu am dafa muy raam billaahi ndax ñun gaañ ñoom dañuy gën a defar toogaay nañ gën a bëggante nañ gën a fonkante nañ gën a joxante cër nañ gën a xam ni ñu yor bu leen ñaanal leen daal de même bu même bu dul moom moom dafa am leneen loo xam ne que mooy doxal lool mooy doxal lool waxuma sax moom dafa am leneen loo xam ne buy def du ko du ko du ko moom sax du ko def parce que Cheikh Tidiane nañu waaw xanaa di gërëm Baye Fall parce que bu dul dara man yàlla daf ma boole ak moom yàgg na nag avant sax mën naa ni nit ko bokk la ay sama fàggante moo tax daa am mu ñëw te sama muuraay bi nag yàlla damaa ko bëgg doon ginnaaw yàlla ci ñoom ma ndax nit may leen di muur man xaw ma dafa muy muur xanaa toog naa ñaari weer loolu ko ëpp defuma bopp neen di musóor rek ba benn dimanche rek muur kasaar ñu tuddee kasaar rek ma dem ci noora yi ba mën naa te bugguma tëdd ci la te mu ñu ñu ko nag préparé wu naa parce que xam naa dinaa nekk bu nekk sol fu mu gënoon a gone daan naa ko def lu ne daan naa ko def yàlla xiir na ma daan ma dem boîte mën naa ne ñaar yoon laa mos guddi boîte daan naa guddi nag dama daan ci dama daan wóor jàpp sax dama ko daan dem waaye ginnaaw yàlla daal mën naa ne ba mu muuroo ba léegi moom man am na yoo xam ne maa ngi ko yëg sama yaram loo xamante ne man daal nii ma daal xaw ma lan la daal waaye di sant sëñ rek di ko sant man xam naa ne yàlla dina mu ko fayal ndax muuraay bi xam naa ne man daal baax na yàlla baax na. jërëjëf. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ñaan yàlla yow te di ci duggee ci bismillahi rahmaani rahim yàlla yàlla nañu yàlla day motali ko ci alhamdulilah rabbil alamin yàlla nañu ci topp te yàlla nangoo ñu jaam yëpp bay ci sallallahu alayhi wa sallam euh, ci ndigalu kilifa kilifa bi bu la def rek benn contribution bu ndaw waaw koo xam ne sant yàlla rek lay day doon li ñu sant yàlla li ñu def nii doomu aadama ay bon ci xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boobu ci jaboot génn ci am ay situation yooyu radiyallahu taala anhu waaye nag boole ci jabootu maam Alxaaji Ahmad Baro radiyallahu taala anhu loolu jigéen ñi koy te yàlla seen maam su amul woon dañ koy teree liñ gën a sant yàlla te maanaam bàyyi ko ci Saalum te du liggéeyu gàddaay yàlla man góor si fu nekk dëkk yi bari nañu waaye mu tànn fii jànk ñëw defe ñu ko fii ci suñu buntu kër yi xajara ko tedd bii te loolu la ñuy sant yàlla am ñoo xam ne dañuy def ay kilomètres pour dem waaye ñun ñun jiw yi xëy na ñoo ngi xamee wu tedd bi. Mhm. ñu ngi sant yàlla bu baax. te maam gàddaa la mbay dina ñaaw de kaw baax yi dina ñaaw Sall wurogal xëy mo tëdd awa gise di ko si doom ñu tànn foofu jëmm ci kër gi moom ay ñoom yéen ñoom Cheikh Kani ñoom Malick Fall tey laa rek ci ko tëj bët war na am ñaar fukki at boobu ba léegi dégg yaa ngi ay bàyyi woo waaw tey nga suñu xel yéen xam benn bi mooy Touba Touba mooy aljanna ñoom ñaar ñoo ko bokk waaw mooy yaasin ba tey mooy mooy yaasin di xoolu alquran karim mhm. bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon yal na yàlla xeeti leen seen diggante ëpp la sax yi ngeen wax ëpp la ko di dem loolu rek ngeen ci mën a wax su mbooloo suñu maa ngi dafa laaj lu am solo loo xamante ni loolu mooy tasawuf dëgg yaakaar naa nag fan yii yëpp moom laa doon waxtaanee mooy buntu lëndëm lëndëm dafa am ñetti bunt yoo xamante ni ci la lëndëm lëndëmu euh, doomu aadama di jaar bu dem ci biir xolam di ko lëndëmal hmm. ba xol ba yàqu hmm. benn bi mooy ay noppam hmm. benn bi mooy ay loxoom ay ay bëtëm bi ci des mooy làmmiñam fan yee moom laa doon waxtaane ca ca saalu alaaj Mouhamed Jigéen waaw mu mel ni nag yooyu ay cër la yoo xamante ni seen euh, seen seen seen jeexital mooy conséquence ca xol ba lay jeexital ca xol ba lay jeexital loolu moo tax moo am danger ndax yàlla dafa bëri sutura tey jii mënoon na doo defee bàkkaar ci sa loxo baa nga def ko sa bët baa nga def ko sa lamiñ mu loxo ba lakk baa mu nëb ca saako baa dara dikk ca lu bon waaye yàlla dafa bëri sutura moo tax léegi bàkkaar boobu day dem dari ca xol ba léegi jëf ja nag mu denc ko ci biir bàmmeel soo demee fekk foofu léegi nag euh, conséquence jëf ja mu def ko ci sa biir xol su ko defee looy gën a def ay bàkkaar di gën a def di gën a def day dem ba sa xol bi ñuy kukk tilim ba kenn dootu la mën a saafara ba nga xamante ne da ngay dugg ci beneen niveau xol bi wax naa leen ne leen xol ñetti mooy xol bu xol bu feebar ak xol bu dee xol bu dee moom borom sawar la jëm xol bu feebar su sa fajoo xol bu wér nag moom jàll jàll defal mu mel nag bu dee ci gën a sew mooy xel waaw xel moom dafa am ay bàkkaar yu muy def yoo xamante ni ah, yàlla da koy jéggale ndax yàlla su doon jàpp nit ñi Sénégal ñëpp sawar lañ jëm mm-hmm. mm-hmm. waaw ndax xel moom kenn mënu ko continuer loolu moo tax ñaa euh, amana rasul baax yéen ñëpp di leen ko fexee jàng mokkal ko amana rasul soo demee ci biir di nga dégg mu naan yàlla di wax naan rabbana la tuwaaxidna in nasiina aw aw axta'na yàlla bu ñu jàpp bu ñu considéré bu ñu bu ñu dóor bu ñu duma bu ñu mbóol in nasiina bu dee dañoo fàtte dégg nga aw axtana wala ñu juum juum boobu du juumu bàkkaar rek juumu xel lay lañ la ñuy bëgg a wax mooy bàkkaar nga def sa xel ñun ñi ñëpp kenn ku ci nekk léeg-léeg di nga toog xalaat xalaat bu bon ba sa xel dem ci boo xamante ni waroo ko woon dem yooyu mooy bàkkaar yooyu moom la ko yàlla di jégal wala na solo ñun ñëpp yàlla ñu yàlla jégal sunu bàkkaar yooyu ma nga léegi nag ah peut être léegi damay bàyyi ba suba peut être ma ma indi xam nga dafa am juróom-ñaari kawar safara bu ci nekk am na nu yàlla di góolee aha yaakaar naa ne sax le mieux mooy président ngi fi ma tënk ko rek très rapidement indiloon naa ko comme ça ñu mën koo indiloon naa ko ñu mën koo bàkkeeloo ñun ñëpp xam nga juróom-ñaari safara ñoo am. déglu baax la bëgg a wax safara bi njëkk bi mooy jahannama xam nga léegi léeg-léeg ngay di na ci naar yi jahannama jahannama li ngeen koy dégg noonu. donc ñiy jullit tey mooy yàlla xala leen di dumaat beneen safara bi toog mooy larza foofu mooy safara bi nga xamante ni day lekk yàpp nit ñi troisième safara bi mooy wa ma adraka mal xasamati naarullahi muqada mooy safar si yàlla si nga xamante ni mooy lekk doomu aadama yi moom du bàyyi dara juróomeelu ñeenteel safar mooy saayir saayir dégg ngeen ko ci alxuraan lu bëri bëri waa saayir nag ñoom dañuy lekkante ci seen biir soo lekkee kii keneen lekk la su la lekkee ba noppi yàlla bindaat la nga daal di beesaat keneen lekk la yow nga lekk keneen ñoom dañuy lekk ci seen biir comme biir vendredi. yoo xam nga xam nga biir vendredi. waaw dem na. yàlla Pape Mor boo bokk biir vendredi loolu la ñu bon ah boo ma ko def lu ci toog mooy saxar saxar saxar bii di lasda der yi lay lekk moom lay lakk saxar nag moom day lekk der yi di lekk. yàpp yi topp mooy jahim asxaabul jahim dégg ngeen ko ci alquran benn kooku benn xalu safara kataram boo xamante ne toll na àdduna moom da nga ciy toog rek mu lay lakk bi gën a bon nag mooy xaawiya wa ma adraka maawiya maawiya waaw xaawiya boobu moom doo ci duggee kenn dootu la gis kii am nañu fa man kenn du xam nga li may wax dama naan lii ñu ciy jaay yàlla ci suñu waaw dégg gi doon dégg gi doon dëkk ah li ma bëgg a wax foofu mooy yomal xiyaam dafa doy waar te biir sawara ku ci nekk am na ñuy par exemple soo demee ci biir même mooykat yeeg jaalookat yi am na seen i mbugal bopp seen i mbugal bopp am na ci ñoo euh, ci seen i biir seen i awra ay jaan muy dugg ko génn rek comme ni nga doon sëyee noonu lay def su lekkee bii ba mu mu lekk ci def su ko defee soo ba ba ba sa jeex mu daggaat eh, awra yu bees sax daal génnaat muy fexante di lekkati rek su ko defee bu dee góor ñi noonu leen def bu dee jigéen ñi ñoom seen awra yi day génnee ay dëkk ak ay deret yu bon mu lay génne su ko defee muy muy di di di baax di dal bi sa kaw mu nekk comme euh, VTF dana lakk safara noonu lay noonu la demee su ko defee moo cër yi yéen nekk dañ ciy góorgóorlu ba bu ci mooy yàlla benn yoon ndax lu ëllëgee yomal xiyaam yàlla nee na am na ñoo xamante ne seen yaram yi ñoo leen di te te jaaxal junubuhum anil madaajia mooy ñi nga xamante seen wet yi buggul nelaw ba fajar ñu jóg ñooñu seen yaram da leen seet mais am na ñoo xamante ni wa qaalu li juluudihim lima shahidtum alaynaa qaalu anbaqanaa Allahu allazii anbaqa kulla shay yawmal qiyaama yàlla day tëj gémmiñ daal di wax cër yi ne leen ku ci nekk wax leen li ngeen doon def loxo bi naan maa demoon fii tànk bi naan maa demoon fii su koy wéy nit ki nag waaw nga xamante ni te pourtant ci àdduna daan naa la dimbali daan naa la protéger daan naa la biw daan naa la defaroo mun la ah yàlla kat moom moo ko te yàlla ku moo ko wax ñun nag yàlla yàlla wax la suñu kër lu baax ñun jaay na dinaa wax na li su ko defee waaw. waaw. waaw mais c'est plus que bari actuellement. waaw. waaw. waaw yàlla ku bëri yërmande la. ku bëri yërmande la mais c'est-à-dire que foofu noonu da ngay dellu ci Seydina Muhammad. yàlla moo bëgg yonent bi ba nga xamante ni ku ku royal yonent bi mais ci nii na laa def lu nekk. non man non non. fii ci am loo xamante ni ku ku ku bëgg a def sa bëri. mais doo ko mënee rey rek yàlla yeneen ji rek la problème yëpp yeneen ji rek problème yi yombal xel yëpp yeneen ji rek yàlla soo ànd ak yeneen ji bi mun na demal jàmm jàmm la ñooy soo taxawee nag saaga yeneen ji bi saaga la yeneen ji bi indi di nga yeneen ji bi mais loo xaar xeeb ko yeneen ji bi rek moo tax ku ci nekk ci ñun na fexe rek def yeneen ji muy sa royuwaay te teg sa tànk ci foofu tegul tànkam teg say loxo foofu tegul ay loxoom roy bu sa àdduna sa àllaaxira su ko defee suñu lépp dina baax yàlla ñu yàlla dimbali bi ci des gars yi laaj nañ ko mooy maama laaj Ahmad Baro ak maama laaj Moodu seen cër nu mu demee noonu loolu suñu mukaan toog noonu mooy ku ci nekk ci àdduna bi dafay ñëw pour mission imaamu Mutawalla Sha'rawi imaamu Serigne Pape Asio danaan wax ne nit ñi ñëpp tous les hommes naissent égaux ñëpp dañuy juddu ñoo yem waaye mu ne seen mission moo leen différent mission moo leen différent moo la kon wax na ne bu jàng ba pare soo sonee ñëpp di kër bàyyi waaye mënu ñu bi parce que ko demal Thiès soo demul ñëpp safara la jëm moo gën di Thiès moo tax Moussa Sy daal ne waaw su ma laaj ma borom ñëwuloon Thiès waaw ñun lu ñuy doon ñun fu ñu jëm dégg mu ne waaw su alaaj mooru jigéen amul woon fu ñu jëm ba ci yàgg mu daal di dellu ginnaaw daal ne waaw suñuy bàyyi su su leen yàlla dimbali woon ba ñu jël seen tànk yi ñaax ko ñëw sukk ci kanamu alaaj Ahmad Baro jaayanteeg moom waaw ñun lu ñuy doon ñun fu ñu jëm yéen lay tontu li ñuy doon laaj la ñuy tontu li ci des mooy foofu laa jaarale mooy euh, am na loo xamante ni ci lu yàlla la moo koy joxe yaakaar naa sëñ bi waxul ak loolu yàlla moo koy joxe yàlla ku ko jox am nga ku ko joxul amoo mag ñi am na ñoo xamante ni jóge nañ fii ba faas ngir jëli wér du wala ngeen ngir am ijaasa loolu dégg ngeen ko ci histoire mhm. dégg ngeen ba tay ku jóge fii ba faas tawus tur yàlla jóge ngeen dégg ngeen ku dem ba dëkk sàngam wuti fa nangam ak nangam nangam waaye ñun suñu ñaari kilifa yi gën a mag wala suñu ñetti kilifa yi gën a mag alaaji Modou Ndiéguène la alaaji Ahmad Baro ak suñu maam Mamadou Cheikh Omar moo dox nañ ko wér moo dox nañ ko wér loolu doy na moo tax ñu ngi leen sax ci seen tariqa ci jàng kenn war ko expliqué seen tariqa sax ci jàng moo leen jógee nag moom ñoom sëriñ si laa wax ak taalibe yi mhm. seen tijaan yi seen tijaan yi kenn waru koo jiw maamu Atta Tijaan la maam Modou Tijaan la maam Alaaji Mor Góor Tijaan la Alaaji Mor Jigéen Tijaan la Sëñ Muniru Tijaan la amul fenn ci réew Sénégal amul day Tijaan sababu Tijaan sababu Tijaan sababu Tijaan amul ci Sénégal amul sëñ Mor leen ko amul fenn ñetti maam ci tarixa Tijaan amul fenn koo ci seet maamam xaadir la wala mu bokkoon ci beneen tarixa ñun Tijaan la ñun suñu maam yëpp Tijaan la ñuy judd ci leen ñett moo tax tarixa yi amul ay solution yëpp ñu des ci daan ay cent cinquante cinq du ñu def dara parce que c'est dans notre sens da ngay toog ñu sax bokk ci beneen ngeen toog ngeen jàng ay solution mu jàng ci ay trois ay quatre mu jub di la ñaan ay askan yow fekk jàng ay trente cinq toog parce que c'est dans le sens moom suñu tey monsieur Omar moo toog may ñu wérd c'est parce que dañoo am ci cër bët ba mu nekkee Madinatu Munawwara fa la gisee leeru njëgi neen mu ñëw ñu ngi ci Fuuta dox Fuuta ba Kaaroo ñëw may suñu maam dem maam laay dafa borom beneen siite bu may wér bi beneen siite Ablaye Samb Ablaye Samb Aliou Ndongo Aliou Ndongo Cheikh Oly Boussou kon ñaar ngoog maam laay ji tamit la yàlla defaloon maamam yàlla defaat ko mooy ñema mooy lan maam laay ji ñaari wul wér demul jëmi wér te caatu Cheikh Omar Fouti moo ñëw ci kër gi fii may ci ko wér ñun dañoo waxul rek. Mhm. ñun xamuñu wax. dëgg la li ñu xam mooy wax yàlla wax dëgg mais am na lu ñu wax ci rajo bi ak ci télé bi ci dëkk bi am nañ ko mais ñun xamuñu wax sunu maam li mu xam mooy jaamu yàlla loolu lañ xam mais dañ koy wax pour o yi comprendre fii pas parce que léegi wax dëgg bëri ci réew maam euh, maam Mouroune Cheikh Omar moom may dem may gouverneur. Mhm. Cheikh Omar am kaata muy Murtada Murtada lam du juble lam du juble Cheikh Omar Fouti Murtada moo ñëw fii di dem Màkka jaar ci Mawaale Mbaw di jël bu ñu ñëwee maaraayamul borom ne ko mot sax demal ci ci action xamal bi mu may la alal la ko jox xaalis bu bëri jël fas wajar bu weex jox ko ko mu may ne ko kaay ne Cheikh Omar defoon na defaloon sama moom laa lay defal ijaaza yi nii muqaddam nga kaay tam léegi daal di génn ne ko xalifa Cheikh Tidiane nga daal di génne bi góor yàlla yëpp jiwoon ne ko am moo ngi nii kenn mu amatul kenn koy xëccoo seen yëpp jeex na maman ji nee na dafa saa saa jël si ngoon gi si bëccëg bi mu jël ko nee na bi guddi jotee nee na wëli yàlla yi nekk ci àdduna bépp ñëw na ziar ku ñëw ne ko jërëjëf egg si nga egg si nga ci keppaaru góor yàlla yi egg si egg si nga ci keppaaru góor yàlla yi nee na noonu lañ koy nuyoo ba fajar jot nee na wëli yu yu weex yeeg yu ñuul yeeg ñi ñu xam ñi ñu xamul ñëpp ñëw nuyu si ko ne ko egg yow ijaaza nañu sëñ bi. pire. Mhm. maam El Hadj li mu am ci ijaaza dañuy wax rek ëpp na téeméer amul benn xalifa Cheikh Tidiane wala mu xadamu tariqa Tidiane bu ñëw gis ko te bindaloo ijaaza amul ñëpp ku ñëw rek gis ko daal eh maa ngi seede ni El Hadj moom di ngeen xalifa Cheikh automatique lu am na ijaaza ci biir ijaaza mu ngi ci biir kër gi mais yëpp dafa ko jël teg ko xam ni Cheikh Omar Fouti jox na ko. bu keneen ku ko jox kon la la kii dëggal kay nooy doy ay waxam. Mm-hmm. Mm-hmm. wax bi kenn jox kañ moom ngay téye. Mm-hmm. moom la moo tax mu daal di man sama yoonu bàyyi wi ma bàyyi sama si Murtada moom mooy wér Murtada nee nañ mu des na ca Makkatul Mukarram ba mu demee aji ma yetul sama bàyyi kon kenn sama bàyyi ma ñëw dégg léegi dafay jaar la foofu lay jaar. arrêté mu ngi bu la nan may wér du ngay wax maa ngi lay may wér du salaatul fatiha wér du laazim ak wasiba ak xadaratul juma maa ngi ci mbay wérd ci sama ndigalul baay sama baay moom ko jëlee ci sëriñam Cheikh Birane Cissé mu jëlee ko ci Cheikh Abdoulaye Sam mu jëlee ko ci Cheikh Alim Baba mu jëlee ko ci Cheikh Hadj Omar Fouti radiyallahu anhu mu jëlee ko ci Cheikh Seydou Mouhamadou Ghali radiyallahu anhu mu jëlee ko ci Cheikh Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu mu jëlee ko ci Seydina Mouhamadou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu jëlee ko ci Seydina Jibril alayhi salaam mu jëlee ko ci yàlla subhanahu wa taala am naa ijaaza yu bëri am naa silsila yu bëri waaye silsila bi téléphone bàyyi foog nga bàyyi nag moo gën a gëm alaaj ma doon ci góorgóorlu ak na yëpp moo gën a gën a alaaj ma doon parce que moo ko gën a xam ñëpp nag maa la ko wax moo ci gën a gëm alaaj ma doon te fonk ko mais su ko neexoon mu mu mu mu xool mu dadaa jox ma fii du bëggoon fukk rek du jël boobu bàyyi papa mu dadaa jox ma liñ jàppoon neexul. Cheikh Mouhamadou Khari ñetti yàlla ñeenti nit murid yi dëgg la si ba seen si la boobu gàtt na neex na waaye nag sama bàyyi turam bëgg moom mu fay. gis nga bi muy baax gars yi ñii dañuy wax ak amuñu amuñu dara maman ji feneen lañ ko décidé woon denc mu ne denc leen ma ci sama wetu bàyyi xamul bi kan ma ko daan def nit ñi dañoo war a waroon sa xamul bi ba. bi mu bi mu ba dencee maam laaj leen nit ñi di ñemee dem ci xabru ba ku mu ne mu ñu ne ko lu tax mu ne ku ma ziar ziar sama baay ku ziar sama baay ziar ma. ñu ne ko baay. waaw loolu xam nga am na yoo xamante ni moo tax léeg-léeg ma dégg ay yenn wax yi ak yenn politique yi dama naan ñii ils n'ont rien compris yow ba nga koy wax maam laaj ma ko jéppi na la. jéppi na la génn na la ci njabootam parce que moom dafa summeeku ci maam laaj xam nga summeeku. summee ku moom mooy lim yooyu yëpp da ko ko jox moo tax rakkam yi xam li xew moom jéemu yoonu jën ci jéemu daa jéem koo jox na man xaw a koo gaay yow ngay sëb bi jéem a xam sax gaay ñoom ñoom maa ngi ñii ñoom maam Ousmane ñoom maa ngi laaj Cheikh Mor Fouti maam Cheikh ko jox mën la ñun jéemu ñoo xam sax aay ma ko ñun aay mu lañ xam te aay ma borom la ñu yor ñëpp aay mu la ko jox kon ñun ñoom ci aay mu wul kon que ñoom dooy sëb ci jéem a li voilà yow xamoo ngay def yàq nga bu yàgg aluf nga. trop nga maanaam ñu koy jëfandikoo comme dëgg. parce que moom. dëgg la xoolal mamalaaji mamalaaji ko soo bëggee mu feeñ bu ko tudd moom tuddal mamalaaji waaw. ëpp na xam nga lu tax mamalaaji ko du niveau bu ñuy sax di werante ak di wax nii dafa amoon léegi la nit ñi bi mamalaaji faat moom nit ñi ngi may wax mamalaaji moom maanaam ko dañu koo ragal ko ragal ba kenn wax moom sax lu baax baax kenn du ko wax ñoom ñii xam na loolu ay ñaari way ñetti way dañu way si moom daal di arrêté waxtaankat yi kenn wax moom mais bi ma maraay demee nag moo feeñal bàyyam moo suuf ci ma maraay ma bëgg a feeñ man wax naa la secret bi demal rek ñeel alaj moom jigéen alaj moom jigéen alaj moom jigéen alaj moom jigéen ci lay feeñee parce que da nga naan waaw bu dee doom ji moo ngi nii bàyyi bi nan la war a mel <laughs> noonu la ñu feeñalee sa kilifa dëgg la waaw moo tax tamit lépp lu ñu def rek nañ ci def fulla ak fayda mhm. ndax tey jii suñu toogee fii ñu gis ay moom jigéen muy def lu rëy daan naan kii bu dee moom moo def li maamam lu mu war a mën xam nga am na ci gars yi kenn koo xamante ni géejale woon suñu suñu suñu frère yi dafa dem ko bëgg a toj sëngéej laa wax di ko toj te jàngul xamul dara mag ma mu dem foofu mu ñaan mu nangu muy bëgg a toj foofu mm. léegi nag ay walaay ay jigéen ñëw ci salle bi ñëw ma ma ma ma laaj ñëw daal ne waaw da ngeen def daal di waaw waaw kay xoolal bi ñu ne place sangam luy seen tànk ñu ne dañ doon ñëw di seet si ki ñëw alal yu mu liggéey ndax sëtam diw médias yu gën a ñu la sëtam diw moo koy tëb tamit loo mu ñaan mu nangu te kooku biir la boo xamante ni mu ne moo ngi bëgg a tëj foofu day kaala gu weex lay kaalawoo lu mu ñaan mu nangu. moo ngi def ay kiimaan waaye ay moom loo ko wax rek mu ne barke ay moom li nga laaj defee mu ne nag mu mu léegi nag mu indi wifi ah waaw wifi des fois dëgg la dégg nga xam nga jigéen ñi lu moom mu ne nag dañoo bëggoon a ñëw nag comme sët bàyyi def loolu maam ja lu mu war a mën ndeysaan wallaay laa <laughs> ji man leen man leen ay ma jigéen bi ngeen di wax moo ngi nii fekk maa moo ngi sol yére bi waaye ma lay toog keroog dafa ree ba daal su daal dafa jiw la jiw ma ne ko waaw mu ne ma ah xale yi seen mbir day na waar foo ci jigéen ñoom ñoo ko gëm a gëm a gëm a gëm jigéen la boo xamante ne man comprendre moom moom danaa ñëw ci man ne ma bindal ko sa ma bindal ko ma bindal ko ñaakaar ak ay affaire ma bindal ko pour man da ngay sàmm wala mu koy takk wala mu koy naan nekk na am sous-traitance la su ma ko bindalee moom day dem jox ko ñeneen sagaar bu ñu bëgg a def koo koy quoi waaye ñu délancé yàlla ñu yàlla jubal yàlla yàlla jubal ñëpp gis nga loolu moo tax il faut que ñu comprendre loolu il faut que yenn yi ñu jëlaat ñu aussi dugg moom laaj respecté noonu jëlaatoon borom moo tax euh, turam fayu liggéeyam fayu su ko neexoon mu ne dem jëlee ma place sàngam moom la ñuy def waaye mu ne def leen ma ci sama ci bàyyi keroog bi ah loolu sax jarul dugg détail yooyu bi kay bi mu ne wax foo fonk bàyyam daf def leen li ma wax billahi wala le le dix août kenn wax ko te boobu am na ñu doon amee xalaat maa nga toog si ginnaaw yi naa ba bokk benn jama bari bot war naa ko xarit xarit Badiane bi la àndoon ñoo ngi koy nuyu ay borom waa naa ba wan wan leen wan nga ba fekk yàgg naa ñëw boobu di tubli ko fay foofu lañ ko war a denc ren jàng ko ren jëm moom boo ko waxoon nañ denc leen tamit waay kii moo ko mën a amal borowaay. dëgg la daanaka yàlla fayal. fay ñoo war a tax man borom yàlla wàllu. ndax moom it su ko neexoon mu am doom yu baax yi ba noppi laataa muy dem du ko defal dara waaye ñun xamul yëpp daf koo def woon ko lépp amul lu ko amal benn bët ci jëdu fas yi. nee na ay mooy benn bët nga ci jël doo ko fas benn bët nga ci jël doo fas maa ngi voilà nalu safara la woon alaj muur te bàyyi moo ko baral ba mu boy wàcc ko def yoonam soo ñëwee naan waaw lii day lakke du lakke soo tourné rek gis sa loxo yi boy ko defee soo demee sooy njaboot suñuy wax naan ah ñun ñëpp gars yi xam nañ ko de seen njaboot waxal leen ne leen wàccu leen alaj muuru bàyyi ko koo préparé dem yoonam wàccu leen ko sëriñ bi borom xam-xam yeeg nitu nguur yëpp jëm waaw nga wàccu leen alaj muuru bàyyi na koo préparé te yàqu ca dara yaa ngi ñaari dimbali. kon nag ah àgg nañ ci bu neex bi euh, waaye yéen sax yooyu yaa dàq li ñëpp dégg <laughs> moom euh, li mu xam ci maam Alaaji bari Alaaji bari moom barke Cheikh Tidiane wax waxtaanu maam Alaaji moo dàq te suba sax noonu la ñuy demee suba moom mooy waxtaan moom non non du ma waxtaanee ba noppi da ngay laal. parce que waxtaanam ci non xam nga nu muy demee maa lay laaj gars yi dina laaj day toog ci maama laaj lim ci xam gars dañ coowee lim ci xam dafa bari te borom bi da ko jëflanteeg moom ci baat yi parce que woyu bari yi xam ngeen ni loolu aay mën na tax nga woy déedéet loolu moo tax nag nga bëgg mu sànni ay kàddu tuuti woy maama laaj incha allah bu subaa woy yi gën a yaatu waxtaan bi ko defee ñu ñaan lañ te ba leen si kontaan nañ ko te tamit ci alal moomu kenn doon ko expliqué xale yëpp la bëgg ndax xam nañ ni kenn doon la am alal moomu surtout daan yàlla fay si fay la fay say wéjur fay say mbokk fay waa dëkk yëpp yaa ngi dina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bismillah salaamaaleykum di nuyu di leen balaq di leen balaq ci koor gi di ñaan yàlla ñu suñu daje bi ba ñu toog ci daje yu mujj yi kontaan ci jotaay bi ñu ngeen ko doxalee ci boobu dina ngeen ni tàyyiwu leen bu jot ngeen jóg dem ci benn diwaan waxtaane El Hadji Mouhamad euh, waxtaane diine euh, kenn ku nekk wax xalaatam day tax pas-pas yi gën a yokk maa ngi déglu ñoom ñu déglu ci yéen di waxtaan yëpp damay yëg ci kaw terrasse bi di déglu bu ñuy sekkal bu ñuy woy Abdourahmane ñëpp moom ñu déglu bu ma nelaw tànk bariwu leen di déglu ndax sama xol mu ngi fi ndax sëriñ moom dafa am mission nga koy yenu ak kuy yenu yenu lu bokkul kuy yenu ak kuy yenu yenu lu bokkul mais kii ñu ko yenu muy dox te kii kuy yenu yenu lu muy dox sax ñu dem nit ñi nag dañu xam ne yàlla nag mooy def li ko neex mooy seet li ko neex li ko neex ki ko neex mu jox ko bu ko joxee nag li lay teraanga mooy nga nangu ko muy rakk muy mag muy baay muy doom bu ko yàlla joxee nangul ko bu ko defee yow suñu lay baax gars yi nag kenn koy xam ne ci waaye ku xam ne kenn yàqu ko dugal ci biir soxnaam moo ko def moo ko defal moo ko defal lépp sonn da ngay am fitna parce que waa ji di nelaw si su jot ci nelaw bii lay nekk loolu da lay fitna te nit yàlla boo ko xeet sa askan lay tax xeex ak ñoom ci lu ñu samp ba pare wóorul xeex ak ñoom ci borom mission yi nit nag day xam nit ku baax dafay xam sama maam dafa daan wax ne nit day xam lu mu moom lu mu bokk ak lu mu ko boole bu jot bu mu daan dem ci xew yi xam lu mu moom lu mu bokk ak lu ñu ko boole léegi nag kenn ku nekk boo nekkee xam nga ci la man bu ñu nekkee ci biir néeg ba toog ñu ñu sant liggéey lépp kenn ku nekk xam na sa moroom lu mu man bu ñu nañu suturaalante yaakaarante wóoluwante te dimbalante loolu laa laay muur daan wax li mu wax bu ñu ko toppee ñu duñ juum wax na lépp la wax lépp la wax Maodo laaj lépp la wax daf ko cax nag nit ñi comprendre ñu ànd leen doon leen benn di ko wax daanaka sept ans mais juróom-ñaari at yoo xam ne bis bu jot de am na ngeen ànd na ngeen doon benn na ngeen ànd na ngeen doon benn plus ko wax nga xam ne ànd bi mooy fitalu ñaari gémmiñ yi Alaaji Ahmad Baro fital gi mu yoroon dañ ko def pièce détachée képp koo xam ne yaakaar ngeen pièce bi jox lañ la ci benn nga yaakaar ne mën ngaa jam doo jam dañuy bokk ñu ñëpp kii yor gémmiñ kii yor fital bi kii yor cex bi kii mhm. yor bant bi bu ko defee buñ ko boole bu ñu fitalee mu jox hmm. loolu mooy fital bi mooy ñu ànd doon benn kenn ku nekk lu sa morom nekk nga wóoru ko ci jàppale ko soo mënul it nga noppi yàlla yi seen dool yi ay posandoor rek boo ci lekkee ba sa biir fees na ngay dee boo dee safara bi ku xeeb bu xeeb kenn ñun ñëpp ñu gën a waaye nag waaye nag am na ay mission ala jamal faro mënoon caatu ala jamal faro Alaaji Axmad Borom moo doon caatu Modou caat xam nga maa ngi koy wax naan ba Modou demee keroog bàyyi fa caat ma mu jël xale teewu mu tiim ca moom réew ndax leeru shérif gën a ci moom suñ moo wax na ko de leeru shérif gën a ci moom daal di xam waaye dañ cee nopp dañ cee bokk dañ dañu cee boole dañ cee bokk li yonent bi séddale daf ñoo jox daf ñoo jox bu ñu joxee ba pare nag Cheikh Omar dafa ñëw feddali ko du jeex ku yonent bi joxul doo am tarixa bi tarixa yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko moom mooy séddale jox nañu Cheikh Omar séddale na ko jox na mais moo tax ñu war a am ñu am loolu ñu am mooy jum bi jum boobu nag moom la Alaaji Ahmad Baro jël indi ko ci yéen taal bi bi sama maam la daal man sama bàyyi taal la ba fas képp ku taal ci kawam da ngay tàkk wala maam laay jàpp sama bàyyi taal la ba pare ku taal ci kawam tàkk xam nga am na loo xam ne nit ñi xanaa xale yi duñu ko comprendre waaye ku mel ni alaaji Moodu dootul am dëgg la dana waaw li mu boole dafa bëri li mu boole dafa bëri li mu boole bëri na kenn mënu ko wax kenn mënu ko comprendre déedéet ñun dañuy judd rek fekk ko ci pliant bi mu toog ñu def lu baax dañuy judd rek fekk ko ci pliant bi mu toog waaw mu teral ñëpp nag dama koy wax bis bu jot di ko nettali nit ñi dañu dañu dañu kii dañu dañu olof bu neex du gaaw a nangu gaaw nangu loolu mooy ci problème bi mooy da ngay gaañu ba pare handicap ngay doon bala ngay dem ci wóolu doo mat bu la yàlla gaañee ba pare doo mat da ngay gaañ intérieurement léegi yow doo mat lan moo tax doo mat mooy li gars yi am doo ko am toujours da ngay nekk derrière te waroo nekk lii pousse nit ñi di la repousser yow xamuloo ko Moussa mel nga li nga war a mel d'accord li nga war a mel da nga war a nekk nga nekk waaye am na lu nangu lu nangu li nga xool mooy problème bi xool mooy problème bi képp ku yéene waajur baax incha allah dina am lu baax. incha allah waaye boo ko xoolee beneen bët maanaam laaj bi ko naka caxoon nañu ko keroog bi El Hadj Abdou ñëwee mu ne xool leen ko de waaye bu ko kenn xool benn bët ba wàllu yu la bàyyi wàllu moom la moom la. mu ne wàllu yu la bàyyi wàllu. waaw. mu ne rajo bi wàllu li nga bàyyiwaat ko te bu ko kenn xool beneen bët pour nit ñi loolu mooy am su fépp la famille bu nekk kenn ku nekk yàqal ci baaxul kenn ku nekk sa bopp jàppale nit ñi ba sa bopp jot boo amul jëf nga jàpp bu baaxee waaye nag ah li am li daal yonent bi daal ñeneen ñi la ah waaw gars yi dañ koo bañ dañ koo desal ko feneen waaw moom mu matal rek taxaw rek jox ko ñëpp ndax lan dañ koy yónni pour ñëpp waaw dof yi ñu ko sànnee sa def mu accepté ko parce que dañ koy yónni pour ñëpp yónni wuñ ko pour benn secte dañ koy yónni pour ñëpp moo tax mu accepté ñëpp ñëpp daw ñëw ci moom ñëpp def li ñu war a def ci moom mu accepté ko waaye ah ba jot jotee dinañ xam ne du moom du seen morom it du morom kenn dinañ kii moom bokk ma gàttal ba nga ñuy taw waaw <laughs> hmm,